mbir yu mooy bi nga xam ne suuratu safi bi abdullah ibn salaam imam al-Awzaa'i ainsi de suite noonu ba ni muy demee ba seydna abdullah ibn salaam ku ci nekk naan man yonent bi alei salaam damaa jàngal saar bi ba mu jeex xatta xatamaha suuratu safi voilà foofu lañ ko waxoon musalsal bon budul woon li ma ko teel a wax nii kononte kon duma ci jaara waaye comme ko wax na musalsal mooy ci gàttal li imaam al-Bayquni wax rahmatullah alayhi mooy euh, euh, chaîne chaîne bi chaîne bi chaîne de transmission hadith bi càllale bi ku nekk ci kii bi dañuy am euh, loo xam ne ñoo koy bokk loolu nag dafa nekk soit ci jëf comme koo xam ne day jàng dalay jàngal hadith ba pare muuñ yow nga ne man sama sëriñ ba ma jàngalee hadith bi damaa muuñ dafa muñ mu muñ tamit ci ñu ngi koy jàngal ñooñu ainsi muy dem lool musalsal afaan yi jëf yi am na rek boo xam ne ci wax yi la comme inni uhibbuka mooy comme bii am na musalsal abil awal ya àggul ba ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy irhamu man fi fil ardi ko man fi samaa boobu la boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim en général di commencé di njëkk jàngal taalibe bi ñëw di jàng xadiis nga xam ne danga koy kii muy musalsal bi awwal léegi bii nag moom lañuy ñuy tudde musalsalu bil al musalsalu bil mahabba bi nga xam ne ndax euh, ci riwaaya bi da ngay gis ku nekk danaan sa kii sa taalibe bi wala ki nga koy jàngal ne ko yaa fulaan yow diw inni uhibbuka man de dama laa sopp comme li yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ni muy dem ba ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ah euh, Seydina Muaad radiyallahu wax nañ lañu solooloon imaam abu daawuda ban ci imaam abu daawud as-sijistaan yi boroom sunan bi imaam an-nasaa'i ak imaam al-xaakim te wéral na ko te xadiis bi xadiis bu wér la seydna muaaz dañu jële ci moom mu ne laqiyani nabi mu ne man muaaz radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa dajeek man fa qaala mu ne ma yaa muaaz inni la uhibbuka fi llah allahu akbar nee na mu ne ma Allah oh, mu ne yaa Muaaz yow Muaaz inni man alayhi salaatu wassalaam la uhibbuka fi llah wat naa ne dama laa sopp ci yàlla yooyu xam nga xam nga xam nga ku nekk moom man ngaa toog comme ni ñu waxoon bi ñuy def tarjuma <laughs> Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu am na yu naan wala lu ko jege waaw lu ko jege léegi mu mat un an bi ñu doon def tarjuma Seydina Ali radiyallahu anhu waxoon nañ ne bi yonent bi alayhi salaatu wasallam ne suba Xaybar dinaa jox drapeau bi koo xam ne yàlla ak yonentam daf koo sopp dañ koo sopp moom mu sopp yàlla ak yonentam waxoon nañ ne benn côté bi damaa sopp yàlla ak yonentam xam nga loolu la sopp yàlla sopp yonent bi ale lu rëy la nee nag tricheur bu ne man nga faa jaar wax loolu mooy daawi yii rek di wootewu mais nag bi ëpp solo mooy yàlla ci boppam yonent bi alei salatu salaam ci boppam daal di lay sopp loolu nag la wax Seydina Mu'adh ne ko yaa Muaaz yow Muaaz dajeeg moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko yow Muaaz inni man kat rasulullah alayhi salaatu wassalaam la uhibbuka wat naa ne dama laa sopp fillaahi ci yàlla non non lii nag yàlla nañ ñoo ko am ko lii moom bi ma xoolee seetantal yëf yi daal xam naa ne bii moom moo ñuy arrangé bii daal mooy bi nga xam ne moom mooy mooy bi baax moo baax lool yonent bi alayhi salaatu wasallam boo boole na ci soppeem yi fillaahi dama laa sopp yow Mu'aaz fillah qultu sayna Mu'aaz nee na ma ne wa ana wallahi ya rasulallah uhibbuka fillah te man yonent bi alayhi salaatu wassalaam euh, yow yonent bi yow ndaw yàlla li alayhi salaatu wassalaam uhibbuka dama laa sopp fillaahi waat naa ne manit Muaz de sopp naa la yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci yàlla <laughs> gis nga lii xam nga gis non nga yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ku ko sopp moom ak moo man di même bu dee yéeféer nga sax dina la jariñ même bu dee yéeféer nga sopp yonent mi alayhi salaatu salaam amul kuy sopp yonent mi alayhi ba pare du la jariñ loolu moom amul mais nag dafa am sopp goo xam ne di tax ñuy wax ndax am na ñoo xam ne ñoom dañ koo sopp rek ndax euh, jëf yi mu doon jëf walla moo tax lay gis loolu lay gis ci yenn yéeféer yi ñoom dañuy bëgg yonent mi alayhi teg ko ci kaw waaye koo xam ne mëneur la voilà ndax fi mu jóge mais créer lu mel nii teg fi lu mel nii ba gars yi lu yàggul du dem ba Andalousie yooyu am na ñoo xam ne loolu da leen a fasciné lu ñuy julli de ak yooyu yooyu da leen a fasciné tax ñu bëgg ko ndir loolu mais loolu yi dina leen jariña ah. dina leen jariñ même bu dee boobu boobu du du dëgg dëgg sopp gi yàllay xaar yàlla moom ndax kooku ñi mel noonu ñoom reconnaître wuñ que ne moom yonent la héros lañ ko jàppe rek comme héros yi mais nag quand def na lu ko quoi loo xam ne nag tax na man moo sopp naa ko ko quoi même bu dee ne man je suis loin d'être musulman abadat ah waaye loolu yàlla na ma ci yàlla musal sax ci gaa yooyu ñuy wax lool la ma ci yàlla musal nekk musulman mais nag sopp naa ko googu taxul ñuy wax gi tax ñuy wax dëgg mooy nag nga sopp ko ngir yàlla te boo boo ko soppee ngir yàlla bu boobaa ngay ngay bu boobaa nag ngay doora nag nekk nag ci yoon bi naan in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukumullah boobu la yàlla moo tax Seydina Muaz ne ko wax ko lim ko wax ne ko wa ana wallah te man wallahi maa ngi ci yàlla ya rasulullah wax ko li mu ko waxi eh, ah, uhibbuka sopp naa la man Muaz fillahi ci yàlla xam nga jullit moom saaba va avec sopp yonent mi alayhi salaatu wasalaam moom mooy sopp na ko ci fi ñu baax na mais nag danga nga koy roy bul wax sopp rek tey def lu contraire rek li mu bëgg ndax sopp googu kon bu dëgg ci ku koy wax ndax ça suppose que yow nga ne damaa bëgg diw mais nag li ko bañ rek li mu li mu bañ rek laay def loolu même bu dee ne yaa ngi koy woote woo say jëf wax na lu contraire moo tax lii sunna la bu la nit waxee loolu ne la man de dama laa sopp ci yàlla inni uhib la uhibbuka fillah yawit nga ne ko euh, inni wallahi wala ana wallahi uhibbuka fillah wala nga ne yàlla na ma yàlla ah ah yàlla na la yàlla mi tax nga mi nga sopp ci moom sopp la comme ñu ñëwee ci xadiis boobu waaw akbar noo yooyu nag nañ bàyyi noonu mu mu ne u uallimu ko yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko afala uallimuka kalimatin taquluhunna dubura kulli salaa ne ko ndax duma la jàngal yow Muaaz ci ay baat yoo xam ne moom ngay wax dubura kulli salaat saa boo jullee ba pare saa su ne nga wax lool boo jullee ba sëlmal rek nga wax lool mu wax ko rabbi a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ne ko rabbi yee yow sama boroom a'inni yal na nga ma jàppale ala dhikrika ci di la tudd di la fàttale ko si saa saa yu ne bu benn ceer su romb borom bi loolu laa lay ñaan dudul ne maa ngi lay tudd maa ngi lay fàttale ko Allahu akbar loolu de ku ko yàlla may mooy àgg nga liñ naan kii moom àgg na moom ah mooy àgg nga amul cers bu romb lu dul yaa ngi tudd yàlla la yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon ne ndax leen xamal wax ko saxaaba yi loo xam ne mu gën ngeen di seeni noon ñuy dóor seeni doq ngeen yi yàlla loolu lépp duma leen jàngal lu la tudd yàlla <laughs> gis nga problème bi ñu nekk ñun ñun ñun sama classe bi mooy ñàkk tudd yàlla di ko fàttali ko ci lenn mu ne ko kon sëy naa mu ne ko Mu'aad lii laa lay jàngal saa boo jullee ba pare del wax rabbi sama borom a'inni yàlla na nga ma jàppale ala zikrika ci ma lay tudd saa su ne ak fu ma man di toll ak fu ma ne waaye yal na nga ma jàppale ala shukrika wa shukrika ala wa shukrika ma lay sant saa fu ma man di tollu na xéewal yi nga dotti sama kaw boo ma mayoon li dund dund gi doomu aadama ba suñu maam aadama alayhi salaatu wassalaam bu dund kay mujjee dund seconde yépp tiers yépp ma koy sant matala toq ndox ci géej ci ñi ma la war a sant dëgg-dëgg kon nag wa sukrika yal na nga ma dimbali jàppale ma ci ma lay sant saa su ne te kat santu jaam bi boroomam boppam rek lay dellu ndax la in shakartum la boroom bi nee na waat naa ne bu ngeen santee dinaa leen dool wa husni ibadatika maa ngi lay ñaanit nga dimbali ma bu ma ñëwee ba di la bu ma lay jaamu lépp sama njaamu yépp ma teg ko ci ihsaan di ko defe à la perfection perfectionné ci lépp loo xamante ne moom laa lay jaamu waaw ah, yi mbokk yi lii ba ñu ko bàyyi waay ku ko xamoon gin see tayit di ko xamal ñi ko xamul bu dee ne ñu koy door a xam nañ ci jàpp mu ne kon rabbi a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati kon nag bu ñu ko sàggane waay xoolal ñaan bi mu ëmb rek bu la ko yàlla mayee Allahu akbar yoon nañu ko yàlla defal moom Seydina Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu Ah, dafa bokkoon ci ñi nga xam ne dañu doon jiite seen waa ñoñ muy waa bani salima ci waa lamsaar ci waa xasraj seydna muaad radiallahu anhu da doon jullee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci jàkkaam ji bu demee jiite waa ñoñam comme ni nga xamante ne nii noonu la imaam al buxaari ak imaam muslim ibn al xajjaaj raxmatullah alayhima daldi solo jële ci jaabir ibn abdillah alayhi alayhima ridwaanullah mu ne kaana muaadun moom seydinaa jaabir radiyallahu anhu yusalli ma'a an-nabiyyi thumma ya'ti fa ya'ummu qawmahu mu ne Muaaz de dafa nekkoon sey naa Muaaz dafa nekkoon koo xamante ne nii da doon julli ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, summa ginnaaw gi yàtti bu mu jóge foofu ci jàkkaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñëw fi mu dëkke woon fa ya umma mu daldi jiite xawmahu ñoñam ca seen jàkkaay koñ ndax Madina du jàkka jooju bu yonent mi alayhi salaatu salaam rek a fa newoon gisoon nañ masjidu Quba ak am na yeneen fa ya umma mu daal di jiite qawmahu ay ñoñam mu ne fa salla laylatan ma'a an-nabi al-isha nee benn bés nag mu julleek yonent bi alayhi salaatu wassalaam gée summa ataa qawmahu ginnaaw gi mu daal di dikkal comme ni mu ko doon defe waa ñoñam fa ammahum mu daal di leen jiite faftataha bi suuratil baqara mu commencé nag moom Seydina Mu'aaz ubbee alif laam miim suuratul baqara daalikal kitaab laa rayba fiihi hudan lil muttaqiin mu ne fan xarafa rajul am benn waay bu newoon ci biir mooy ci ma'mum kii ma'mum ñi nga xam dañ leen di jiite suy naa Muaz kàbbaar commencé baqara rek fan xarafa waa ji daal di dandu wetu mooy daal di isolé fa sallama mu daal di sëlmal mooy ma la ñu yàlla fas mooy lii masala boo xam ne dañ koy gàttal léegi tuuf euh, da léegi lañ koy wax pour bañ a euh, kii mooy ne nit bu duggee ci jàkk xam nga yonent bi alayhi ci jàkk comme mu waxoon salik waxoon ko ñëpp après al-Ghatafani radiyallahu anhu Sulayk nee woon ku dugg ci yéen ci jàkk ne julli ñaari ràkk laata muy toog mooy ne yow boo ñëwee dugg di julli imaam bi ñu commencé rek imam bi ak si ñu commencé ngir julli fekk yow yaa ngi ci premier ràkk bi mu leer la ne mu leer la ne bu ma naree àggale sama ràkk yi may julli sama ñaari ràkk yi imam bi moom benn ràkk dina ma raw ci moom boobaa dañ naan la sëlmalal doo ñëw rek dagg bu julli ji rek dem de non da naan asa fi nga position bi nga toll nga naan bu fekkoon nga sëgg da ngay siggi rukoon da ngay siggi nga ne asalaamaaleykum nga nga génn ci julli ji ndax yonent mi alayhi salaatu salaam moo wax ci xadiis Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu ne li lay dugal ci julli mooy allahu akbar takbiir bi lii daganal nag leneen loo xam ne bokkul ci julli nga man koo def après mooy ak taslim kon da sëlmal loolu mooy li gën a dëgër insha allah moo tax waa ji fan xarafa rajulun waa ji ba Seydina Mu'aaz commencé alif laam miim suuratul baqara rek waa ji daal di retiré wu ci sàppe yi tuuti après daal di sëlmal summa salla wahda moom mu julli moom kese wan sarafa mu daal di dem yoonam julli ba pare dem yoonam fa qaalu lahu ah mbokkam yooyu di waa banu salima yooyu mu newoon ñoom ci ñoom la jaabir mi bokkoon ak sayna Muad radiyallahu anhu ñu ne ko bi ñu paree waa ji dafa julli dem après ñoom ñu gis ko ñu ñu ne ko ana faxsha ya fulaan waa diw dem seetu ko ne ko mais yow diw léegi dangaa mujj nekk naafiqam qaala laa wallah mu ne laa waa ji ne maa ngi wàcc yàlla wallahi waat naa ci yàlla ne du ma naafiq mooy wala boog waa lu tax nga jëf jëfu naafiq ndax gis nga lii day wane ne képp koo xam ne xam nga say naa di laa ni maçon moom nee ne woon na jamono yeneen maa ngi saar saar du du bay ñëw jàkka di julli ci jàkka ji lu dul koo xam ne ak naafiqam dafa leer Allahu akbar yu non réegl boobu moom duñu ko tëralii fii moom mais le fait bañ a nit ñi wala ngay beru julli loolu ñoom dañu jàppoon ne loolu nifaaq ak naafiqam paa nga toog sa kër am lii am ngànt toog julli mais kii mooy nii ñëw ba ci jàkka ji bersa bersa bersa jàkka Euh, ñu ne ko mais waa ji ne wala wallah man de duma naafiq tala wala aatiyanna rasulallah fala uxbiranna mu ne ta duma yem fii sax wat naa ne dinaa dem ci yonent mi alayhi salaatu wassalaam daal di koy xabaare xew sax waa ji ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam yi gis xoola yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni nga xam ne noonu la bëgg Seydina Mu'aaz radiyallahu anhu ba lim ko wax inni la uhibbuka fillah wat naa ne dama laa sopp ci yàlla malgré lool bu dëgg taxawee dëgg taxawoon waa ji ñëw ne yonent bi alayhi nettali ko lu xew ne ko ñun inna asxaabu nawaadiha na'malu bin nahaar wa inna mu'aadan salla ma'aka al-'ishaa thumma ataa faftataha bi suurati al-baqara mu ñëw ne yonent bi alayhi salaam gis nga tamit ni ñu fidèle li xew la wax ñun léeg-léeg bu ñu amee problème ak kenn wala différent bu ñu demee di nettali du ñu nettali dëgg-dëgg ni mbir mi demee ndax ñun duñ ñu dëggu dañu koy nettali noo xam ne il faut waa ji ñun ñoo am dëgg alors que bu ñu ko nettali woon fidèlement amaana doonu loon demee noonu loolu gisoon nañ ko ci yaay Ummu Salam non voilà bi ñuy def tarjuma bi ñuy wax ci ñoom yaay euh, euh, Seydina noo kële euh, Jaafar ibn Abi Taalib bi mu jógee Xaybar te loolu defoon nañ ko ci nisaa'un hawla rasul waxoon nañ ko <laughs> la nga xam ne moom la soxnaay Seydina Abu Bakar ji waxoon nekkoon soxnaay Seydina Jaafar après Seydina Abu Bakar ginnaaw bi mu nekk soxnaay Seydina Ali ibn Abi di Asmaa radiyallahu taala anha wa ardaaha ba mu demee ba Seydina Omar waxee la muy wax mer ne kii mooy doomu ki jóge ca géej ne ko waat naa ne yéen jiit nañ leen ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ak yooyu mu mer dem ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam Asma bintu Umays radiyallahu anha am demee li mu li am la ko nettali ñun en général luñ def lool dañuy nettal loo xam ne pour mbir yi favorable verdict bi favorable ci ñu waaye ñi ñëw na yonent bi alayhi salaatu salaam ñun dañoo nekk ñoo xam ne ay boroomi nawaadex lañ mooy dañuy yor euh, li nga xam ne mooy ay gëléem yoo xam ne moom la ute ndox dañuy liggéey naamalu bin nahaar dañuy liggéey liggéey bu metti lañuy liggéey ci ci bëccëg gi wa inna Mu'aadan kanta Mu'aad kat radiyallahu anhu salla ma'aka al-isha moom dafa julleeg dafa julleeg yow isha muy euh, gée thumma ataa mu ñëw faftataha bi suuratil baqara commencé suuratul baqara commencé ko ubbeeku aji xoola loolu la wax ni mu demee la wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di mer mere kan kan la mere waa ji la mere est-ce que waa la mere ni ko mais après ah yow après léegi léegi loo xam nga nag bu julli non non <laughs> fa aqbala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala Mu'adh yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal di ñëw ci Mu'adh fa qaala mu ne ko yaa Muaaz afattaanun ant ne ko mais yow Muaaz afattaanun ndax dangaa nekk koo xam ne da ngay fitnaal nit ñi allahu akbar ci riwaay imaam an-Nasaa'i bi rahmatullah alayhi da ko wax ñetti afattaanun anta yaa Muaaz afattaanun anta yaa Muaaz afattaanun anta yaa Muaaz yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëw ci Muaaz mer ne ko ne ne ko yow Muaaz ak fattaanun anta yaa Mu'aaz ne ko Mu'aaz ndax da ngay fitnaal nit ñi yow ndax da ngay fitnaal nit ñi yow ndax da ngay fitnaal nit ñi yow Mu'aaz akbar moo tax euh, moom yi alayhi salaatu wassalaam xam nga même kii bi moo tax imaam yi après ci la jàngalee lu am solo ndax am na beneen xadis boo xam ne day wax lu mel nii imaam muslim daal na koy solo jële ko ci abu mas'ud al ansari radiyallahu ta'ala anhu mu ne dafa am benn waaye bu ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko man de li tax du ma ñëw du ma julli suba mooy seen jàkkaay koñ ñoom ñooñ waaye ji ne ko man li tax inni la ata'akhkharu an salati subh min ajli fulan mimma yutilu bina mu ñëw ne yeneen bi alei salatu salaam ne ko man de li tax euh, julli fajar yi man du ci kii du ma euh, ma ci yéex a dem waaye xam naa day bàyyi ba ba mu leer ko ne imaam bi war naa tari la muy tari saar yu guddee tuutee ci des mu dóor agsi mu ne man dinaa yéexe di yéexe di tardé ci julli suba dara waralu ko nag du ne damaa am lu ma téye min ajli fulaan ndax suñu imaam bi diw mimma yutilu bina ndax li muy guddale ci ñun bu ñuy bu ñuy jiite day guddal ba daanaka dootoo ko man man moo tax damay toog ba ma xam ne war naa war a jeexal nag kii ma daal di ñëw eh, seydna abu mas'ud al ansaari radiyallahu anhu nee na fa maa ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ghadiba min maw'izatin qat ashad mimma ghadiba yawma idh mu ne bi ko waa ji waxee lool nee masumaa gis yonent bi alayhi salaatu wasalaam mer meree mer mer xam nga luy mer mer ci ak waaraateem jamais masuma koo gis mu mere ni mere woon juru boobu allahu akbar ah xon naa nga innaka la ala xuluqin azim tekkiwul rek moom waa day muuñ rek naan waa ji moom moom moom moom moom mooy waa ji ku baax ku ku ku ku uh, xol bi sell la mooy ne waaye day muuñ rek du mer mukk déedéet buñ nee leen ci saatu saam nit moom foo ko masoon a fekk da doon muuñ loolu mooy ah loolu mooy en général noonu la doon mel mais dina mer bu dee dañoo nara loo xam ne dafa laal diine ji moo tax ndax lii nii lan la lan ban problème moo posé mooy ne yow da tax nit ñi te loolu la wax ah discours bi Seydina Abu Mas'ud nee na yonent bi alayhi salaatu wa salaam loolu la wax nee na masumaa gis mu mere keroog ci ab xuppaate que ni mere jour moom mu ne nit ñi mu ne mu wax moom alayhi salaatu wa salaam ne yaa ayyuhan naas inna minkum munafirin fa ayyukum amma an-naasa falyujiz fa inna min waraa'ihil kabiir wad-da'ifa wa dhal haaja Allahu mu ne moom alayhi salaatu wasalaam ci mer gi mu mer ndax loolu mu ne yéen nit am na ci yéen ñoo xamante ne nii dañuy dàq nit ñi dañuy munafirin dañuy tasaare nii dañuy tax nit ñi dootuñ ñe ñeme dootuñ ñeme li leen yàlla digal jaamu yàlla gi nga xam ne li ci gën comme julli def ko ci mbooloo ñooñu am na ñoo xam ne dañuy tax nit ñi dootuñ mënatee ñëw ci mbooloo yi ndax ñoom. fa ayyukum amman naas képp nag léegi à partir d'aujourd'hui képp koo xam ne ci yéen lool buy umma yépp lay waxal ña fa newoon la waxal mais ñun lay waxal ba yawmal qiyaam mu ne fa ayyukum képp kenn ci yéen amman naasa ku jiitee di nit ñi fal yu gis na gàttal julli ji fa inna min waraa'i bu guddal julli ji bu mu ko guddal na ko gàttal ndax kat am na ci ginnaawam ak min waraa'ihi ñi nga xam ne ñoom lay jiite alkabira koo xam ne maje na ba man la taxaw supporter yenn taxaw yu metti xalaat leen ñooñu wa da'ifa am na koo xam ne ku feebal la ku nekk sa ginnaaw ci ma'muumiin yi ñi nga xam ne ñoom la ñuy jiite wadal xaaja koo xam ne am na doole am na lépp mais nag dafa am yitte bu mu war a doxi après te boobu guddalee sa kii bi mu rate fa mu jëm te pourtant xamoon na ne bu ñëwoon julli ci ci li nga xam ne heure yi mu war a jël bu ñu ko defoon ci noonu moom mënoon na fa jóge dem tam yitteem boobu du ko raw allahu akbar mu mer wax leen nii lii la Seydina Abu Hurayra radiyallahu wax na xadiis bu mel nii mu ne moom yonent bi alayhi salaatu salaam dane ida amma ahadukum an-nas falyukhaffif fa inna fihim as-saghira wal-kabira wad-da'ifa wal-marid fa ida salla wahda falyusalli kayfa sha'a Allahu akbar lii mooy xikma mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam xadiis yëpp yu wér la boo demee lu mel ni imaam Sahih imaam Muslim di nga ko fa fekk Seydina Abu Hurayra ne képp koo xamante ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na képp koo xam ne ju jiite ne nit ñi fal yu xaffif na woyofal julli ndax kat am na ci seen biir as-saghira ñoo xam ne ay gone lañ wal kabira ñoo xam ne ay mag lañ wal da'ifa ñoo xam ne ay seebal lañ ay néew ju doole lañ wal marida ñoo xam ne dañoo feebar ci biir mbooloo bëgg ñëw fekk yiiwu julli mbooloo nga tax sa julli yi ngay guddal saa su ne tax ñooñu dootuñu ñëw ndax yéen moo tax mu ne inna minkum munafirin am na ñoo xam ne dañuy dàq ñi te nag nit warul di dàq nit ñi rawatina loo xam ne jaanu yàlla la boo xam ne def ko ci mbooloo moo gën am na yoo xam ne faata la ñu def ko ci mbooloo yow nga tax nit ñi ñëwatuñ ndax yow seetal loolu moo tax mu ne alayhi salaatu wassalaam fa ila salla kon nag ku fi jiitee di na nga wàññ na woyofal julli fa ida salla waxda waa ji nag bu dee moom rek nag mooy julli këram di julli wala moom rek mu nekk ci jàkka ji di julli moomu neen di naafila wala muy julli julli joo xam ne dafa ñëw nit ñi raw ko muy julli moomu neen fal yusalli kayfa sha na jullee comme ni mu ko neex ñu guddal comme ni mu ko neex lii mooy sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam allahu akbar yaa aïshatu radiyallahu anha mu ne maa xuyyira yonent bi alayhi salaatu wassalaam masuñu ko tànnloo bayna nayni diggante ñaari mbir illa xtaara aysarahuma ma lam isma mu ne yonent bi de alayhi salaatu wasalaam masuñu koo tànnloo diggante ñaari mbir lu dul ne dina tànn bi nga xam ne moo ci gën a woyof bi ci gën yomb fekk loolu gën yomb nekkul loo xam ne bàkkaar la mooy ne tout ndax diine ji diine alxanafiyatu samha diine la joo xam ne dafa coworal jëm ci borom bi ba pare nag nekk loo xam ne lu yombal te nag diine ku ko njatt ku ko jéema moo tax mu ne halakal mutamatti'un moom alayhi salaatu wasallam mu ne alku na ñi nga xamante ni ni ñoom dañuy mooy les les les les les extrémistes yi nga xam ne ñoom mbir mi lu nekk dañ ci demee en fond bugg koo yenu noonu te affaire bi lu loolu halakal mutanatti'un mooy les puristes gaa yi nga xam ne les puritains nga xam ne affaire yi dañu ñoom moom moom li gine sax rek la def ak lu ñëw ñu jël ko ni mu gine diise ba pare mu foog ne mu ngi ci dara te xamul ne xayrul xalqi moom saa bu ñu commencé teg alayhi salaatu wassalaam diggante ñaar li mbir li gën a yomb lay jël fekk loolu nekkul bàkkaar bu nekkee bàkkaar moo ko gën a kon imaam yi lii la mais transcendé na imaam yi imaamu jàkke yi ci bépp domaine ndax boroom xam-xam moru la nekk koo xam ne day dawloo nit ñi day tax nit ñi kenn dootul bëgg tey jataayoog moom moo tax mbiri nebbul téye nit ñi téye boo xam ne nga gis rek ñu toog rek di xool seen montre yi ndax mbir mee gudd yenn gudd yi loolu mën nañu comprendre benn ñaari yoon mu xew ndax ay raison mais bu dee mooy règle bi am na ñoo xam ne dootuñ ñëw ndax kat amaana ñu raw seen transport wala bokk ñu am lu ñu waroon a def dañ doon nañ ñëw def lii après jóge fa dem defi leneen ñu xam ne saa bu ñëwee dootuñ ko man tax ñu ne kon finalement naa bàyyi kan moo tax yiw googu yëpp mu rëcc leen yiwu nekk ak nit ñu baax yiwu majaalisu zikr bërëb yi nga xam ne fa lañuy ñuy tuddee yàlla nga tax nit ñi ñëwatuñ ci ndax yow waaw akbar moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne képp ku fi jiiteeti na woyofal mbiri moo tax moom mu ne man alayhi salaatu wasalaam man dinaa dugg ci commencé di jiite di jiite commencé bëgg tari saar bu bu bu gudd ma dégg benn liir bu nekk ci ginnaawu yaayam di jooy ma dal di koy euh, yërëm yaay ji dal di fa uxaffifa min shiddati wajji ummihi bi ma yërëm yaay ji ndax yaay ju dégg doomam di jooy te mu ngi ci julli man kii loolu da koy perturber te tamit da koy teg ci fitna yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ma daal di woyofal am na boo xam ne ma daal di tari inna a'taynaaka al-kawsar comme ne xadis boobu nekk ci saxiix yi kon loolu la Allahu akbar Seydina Muaaz radiyallahu anhu loolu na ko yonent bi alayhi salaatu wax ne ko afattaanun anta yaa Muaaz ne ko mais Muaaz ndax yow dangaa nekk koo xam ne dangay fitnaan ñi ne ko nag bu ëllëgee booy tareeti booy leen di jiiteeti jàngal wa shamsi wa duhaaha ak wa duhaa wal layli idaa wal layli idaa yaghsha sabbih isma rabbikal a'la yooyu la ko ne léegi boo jiiteetee nit ñi bu fi tareeti suuratu baqara mais taril wa shamsi wa duhaaha ak wa duhaa ak wal layli idaa yaghsha ak sabbih isma rabbikal a'la allahu akbar allahu akbar gis nga yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax Seydina Muaad téye leçon boobu jàngal ko loolu nga xam ne ngëneel gi mu amoon di jiite waa ñoñam ci jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon jullee waa këram doon jiite waa këram ba pare ñëw jullee yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di ñëw jiite leen loolu masala bu gàtt boo xam ne yonent boro fuqaha yi dañ koy traité nag lu gën a gudd mooy ne xadiis bi dañ ciy gis ne nit mooy julli al muftarid xalfal ki nga xam ni day euh, nu mu duddati day day naafila xam nga Seydina Mu'adh julli bi mu julli ak yonent naa lay saar sax loolu farata la géegoo muy julli du naafila comme li ndax borom xam-xam ne ñu wute ci masala boobu est-ce que nit kuy la comme comme nit exemple comme nii nii gée yi Seydina Muaz gis na dafa julli gée ci jàkka ji ñëw ak Yonent mi alayhi jàkkaay waa ñoom jiite leen wax bi mooy est-ce que laaj bi mooy ndax nit mën naa julli benn farata ba pare ñëw jiite waat ko ñeneen. mooy salaatul mutanaffili wala al xal xalfa ci ginnaaw ki nga xam ne day julli farata ci ginnaaw koo xam ne moom farata bi julli na koo pare loolu boroom xam-xam ne dañ ci wute xanafiya euh, euh, yeeg maalikee yi ñoom dañu tere loolu shafi'i yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhi ne loolu mën naa nekk te insha allah loolu moo gën a dëgër ndax xadiis sayyidina Mu'adh bii loolu lay wane ndax sayyidina Mu'adh dafa julli julleek ñoom julleek yonent bi alayhi salaatu salaam te am na ci riwaaya yoo xam dafa ñëw leeral le même bi la dafa julleek ñoom ba pare ñëw julliwaat ak ñoom euh, yi nga xam ne moom la comme ku mel ni imaam at-Tahawi rahimahullah bi tontu ci yii nii naan ndax am na ci wax dañ ne noonu lool li mu doon julleek yonent bi alayhi salaatu la woon non Seydina Mu'aaz radiyallahu anhu li muy jullee yonent mi alayhi salaatu salaam loolu imaam al-Haafiz boo demee ci al-Fath indi na fa masala leeral na ko bu baax na ko noonu imaam an-Nawawi imaam an-Nawawi rahimahullah moo tax moom dane euh, wa kullu haadhihi at-ta'wiilaat ad-da'aawi laa asla lahaa falaa yutraku zaahir al-hadiith bihaa bi nga xamante ne ci lay kii di ndax tamit duñu dugg buñ ci naree dugg instant bii mooy masala boobu mën nañu jëlal trente minutes wala moo tax dañuy wax ne insha allah moo gën a te moo ànd ak xadiis bi këne mooy li Shafi'i yi wax ak Hanabila yi rahmatullah alayhi këne loolu mën naa nekk këne nit julli gee ñëwaat jiite ñeneen loolu mën naa nekk ndax Seydina Mu'adh loolu la def jullee yonente bi alayhi salaatu te bi mu ñëwee ba pare julli leen waaye bi mu ñëwee loolu la wax dane Mu'adh mi dafa julleeg yow gee ba pare ñëw jiite ñu gee ba pare gubbee baqara bu doon ne loolu mën na nekk yonente bi alayhi salaatu wasallam dina ko ne loolu mënu la nekk lu tax nga jullee lee ko lan moo doon sa yéene te loolu sëy naa moi julli gi muy jullee yonent mi alayhi salaatu salaam du boobu lay def naafila te gee jot na moo tax imaam al al-Hafiz Ibn Hajar ñoom imaam an-Nawawi ak ñooñu rahmatullahi alayhim leeral nañ affaire boobu tontu tontu tontu mooy yi nga xam ne moom la euh, Hanafiya yeeg Maliki rahmatullahi alayhim naan lii wa taxoon wala bii. ndax yéene bi moom bële naafile bii la nekk moo yonente bi alei saatu salaam da doon foofu bii mooy farata bi loolu tontu na ci indi ci moo tax imaam an-Nawawi ne rahmatullah alayhi non en tout cas daal wa kullu hadhihi yii yépp beneen partie bi di xanafiyee maalikee rahmatullah alayhi di def ci xadiis bu leer bi loolu mu ne loolu ay kii la ay woote woola yoo xam ne laa asla laa ndax amul amul cosaan ndax hadis bi dafa leer mu ne loolu kon du ñu bàyyi ndax seen interprétation yooyu du tax ñu bàyyi zahiral hadis li feeñ ci hadis bi te mu leer naññ te yeneen riwaay yi ñëw leeral ko ni mbir mi même insha bi la comme bii ba pare euh, quant à tontu yi loolu insha allah dañuy bàyyi noonu euh, loolu daal mooy man naa ne waaye nag nit boo gisee ne loolu benn la mooy lii moom mën naa nekk mooy li gën dëgër mais dangay sàmmonteeg xilaaf loolu lu am solo loolu moo tax man sama masala nga wii walla lii moo gën a dëgër rek acca moom laay doxe saa su ne non riayatul xilaaf di sàmmonteeg xilaaf wuute mooy bu dee ne bu dee ne bu dee ne yow xam nga ne ñi ngi koy nara a defal ñooñu ñoom lëli lañ gis mooy beneen mazhab bi que ne ñoom bu ñu xamoon ne yow mii julli nga ba pare doo leen jiite loolu bu ko nee leen julli naa ba pare nga toog bañ leen a jiite bu la neexee nag nga dugg ci mbooloo mi julleek ñoom am kenn ci ñoom jiite loolu da ko bàyyi xel di ko bàyyi ndax loolu même bu dee ni lii nii ni feeñ ci xadiis bi te mooy li dëgër insha allah mooy ne mën naa nekk waaye nag bu ko def ñoo xamante ne leer na ne ñii ñoom seen mazhab mooy ne lool gisuñu ko léegi nag hadis bi tamit dalay jàngal lan que euh, euh, ab farata mën nga ko julli ñaari yoon ci ci lan ci bés bi mais euh, li ñuy bañ nag mooy yow nga toog julli bii ba pare après na man concentré wu ma naa jóg julliwaat non non non loolu am na hadis yu wane ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam day tere lool mais. comme nga julli fi ñuy fi ñuy fii nga xam ne loolu lay mën a nekk mooy comme instant comme yu mel nii nga julli yow rek comme nga julli yow rek après nga dem fenn gis mbooloo muy julli nga dugg julli ñoom loolu man naa ne comme hadis ba kii woon ca xay fu mi naa gaa yooyu ñaar ñooñu nga xam ne yonent ma lay sarsam fajar dañoo julli dafa julli fajar ba pare tourner bi mu tourner xool gis ñaar ñu nekk ca gannaaw isolé wu julli wuñ mu ne leen mais yéen wooleen lan moo tax julliwu ngeen alay alastuma bi mu bi muslimay ndax du ngeen di julli ñu ne ñu ne ko ah kay ñu ñëw fekk seen ñu yëng seen yi di yëngatu seen mooy côté euh, ci kaw lex bi ci kaw jëbi jëbi booy wàcc tuuti boo commencé jëbi mel na kuy dem tympan yi voilà di yëngatu ndax tiit gu ñu tiit woobu leen yonent mi alayhi salaatu wa woo mu ne leen mais lan moo tax julli woo ngeen ak nit ñi ndax yéen du ngeen di julli ñu ne ah kay ay julli lañ waaye daa fekk ñun dañoo julli suñu kër mu ne leen bu ngeen julleetee seen kër yi ci seen tànt yi seen tànt yi rihaalikumaa ginnaaw ngeen ñëw fekk nit ñi julli julli leen ak ñoom day nekk pour yéen naafila ci kaw loolu ngay mën a répéter léegi nag ku mel ni Hanafi yeek Maliki rahmatullahi alayhim répéter boobu ak tamit euh, ñoom dañ koy bañ du ñoom rek ci bu dee ni timis la ndax timis yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax mooy witru witru witru la mooy witru nahaar mooy ndax euh, julli gi nga xam ne dafa am impair alors boo ko jullee julliwaat ko boobu dootul impair ak siis lay doon ci loolu ñoom lañuy ñuy waxe loolu waaye sinon mooy ne loolu euh, ci kaw loolu lay nekk mais pas julli après jógaat ne waat maa ngi waat julli gi ba julli woon déedéet loolu moo tax julli benn di julli sax boobu yàqu nga koy réparer moo gën ngay dagg julli ji di waat beneen julli wallahu taala am am na yeneen dalil mais yooyu duñ ci euh, euh, xuus kon loolu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax Seydina Muaaz Seydina Muaaz tamit daldi jàpp loolu téye ko ñu gis yonent ak ni mu ko soppe waaye lii nag mu xam ni ah lii day dawlu julli ñi te loolu baaxul moo taxoon moom alayhi salaatu wasalaam bi nga xam ne ci la leen yónni moom Seydina Muaaz mi yónni na ko ginnaaw bi ak kóolute gi mu amoon ci moom fekke xeex yi waaye yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mujjub jamonoom dafa yónni Seydina Muaaz radiyallahu taala anhu wa ardaa ak Seydina Abu Muusa al-Ash'ari bi ñuy dem mu dénk leen bokk ci dénkaale yi ñu leen dénk mu boole leen ci lii woyofal ndax boo jiitee nekk ci kaw bul teengal mbir yi boo wéetee yow rek defal moo tax imaam euh, jarul ngay tarit saar yu gudd yi loolu mooy règle bi bu dee nag dangaa dem ci foo xam ne yéen ña fay julli ñépp ñoom ñoo gërëm ne comme ñu nekk ndax lool boo nee ci jàkka ji ñoo xam ne dañoo gërëm ngay guddal problème bi ça ça reste day dese day des ba léegi ndax man ngeen yéen yéen seen biir la mais am na nit ñoo xam ne ñoom dañoo romb gis julli jot ñu jàng di julli te bu boobaa boo guddee ñooñu yàgg leen di teg ci kaab yi te yonent bi alayhi salaatu wasalaam neewoon na bu ngeen jiitee na ngeen woyofal kon moo tax wax jooju lu jara seetaan la wax jooju ko ne bu dee ne gaa yi ci jàkka ji ñoom dañoo gërëm mu guddal nañu guddal non ndax. mbir mi mooy dund ñooñ rek kay ñëw am na ñeneen ñuy ñëw ak ñoo xam ne dañoo ñëwoon ci yenn kër yi seet si yay nit jaar bi fay jaar julli si wala ñu doon romb mais bu dee par exemple comme voyage ngeen dem voyage nga xam ne yéen neen la nekk ci àll bi di walla ngeen dem benn air wàcc di julli bu boobaa ñoom ñépp ñu gërëm nga guddal bu boobaa mën ngaa guddal nga xam ne ci kaw loolu ngay mën a def loolu wala tamit léeg-léeg nga koy def comme yonent ci laa lay saatu santam am na yeneen xadiis yoo xam ne day ñëw moom da ci tari saar yu gudd loolu tamit am na mais dañ laa bëgg a wax règle générale bi mooy lii dàqantew nag des fois nga guddal des fois waaye nag li ëpp ngay def mooy da war a woyofal comme ni Seydina Abu Bakar defoon daal di woon tari suuratu ban saaru doon tari Araaf foog naa bu ma juumal daanaka bi ñu paree fajar fajar bi ñuy pare ci ci ci julli bi tuutee des raawi bi nee tuutee des euh, euh, euh, mooy mooy mooy mooy mooy mooy jant bi jóg pour war na guddal gi mu guddaloon mais loolu du règle bi du tout le la ko doon def comme yonent ma la saabu saabu ni mu ko def du tout le temps mais dina bëgg a wax bu dee da ngay jiite bu boobaa nag bàyyil nag bàyyil xel gisoo mu ne damay dugg ci julli bëgg a guddal dégg jigéen buy jo xale buy jooy ci ginnaaw yaayam ma wàññi loolu mooy règle bi wallahu ta'ala mais mu yónni Seydina Mu'adh ak Seydina Abu Musa al-Ash'ari yónni leen Yaman bokk ci lim leen digal mu ne leen bashira wala tu'assira bu ngeen demee Yaman di leen woo ci diine bashira ne ko na ngeen euh, woyofal bégal leen nit ñi waaye bu leen tee teegal mbiri bu leen difficileel mbiri ndax na nit ñi bu difficilee rek ñu daal di bàyyi te nag léeg-léeg bul toog naan leen naa féq gis nga kii am na ci benn riwaay dañ ne mu Seydina Muaaz bi ñu ko ko waxee dafa mer wax waa ji euh, ne ko yow ne ko ndax danga ndax naa féq xaw ko tuumaalum naa féq ci loolu mu dem ne mu waaj mer ne da koy wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam pour wan ne tamit jëf mën naa niru ci biti bisu naafiq mais taxul mu waa ji doon naafiq mais tamit day waree ne imaam bi ak boroom xam-xam bi am na droit corriger koo xam ne dafa def jëf yoo xam ne ci biti day wane ne lii ak naafiq la wala kéefër mu yónni leen kon naa Muaad wax leen lool ne leen woyofal leen bu leen diisal yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci la ko yónni moom naa Muaad comme ni ko imaam ahmad solo imaam abu daawud imaam at-tirmidhi eh, na ko noon imaam al-baghawi solo na ko imaam ibn sa'din radiyallahu ta rahmatullah al-jami' ñu jële ci seydina mu'adh ibn jabal mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xadiis bi nag am na wax waaye boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ ci ñu bari dañ ciy sukkandikoo rawatina bu ñuy commencé di jàngale premier cours yi ñuy jàngale comme bu ñu benn téere fiqh wala yu mel noonu dañuy am na ñu bari ñoo xam dañuy faral di citer lii Seydina Mu'adh radiyallahu anhu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dama yónni ilal yaman dama yónni yaman mu ne ma kayfa taqdi ila ida in arada qada ne ko ana naka ngay àttee boo demee foofu ñii nga julli ñi ne foofu ak ña nga convaincre bañ dugg ci diini nga war leen a àtte bu la gaaralee ab àtte boo war a àtte naka ngay àttee mu ne aqdi bi ma fi kitaabillah seydina anas euh, euh, euh, non seydina muaad radiyallahu anhu mu ne damay àtte li nga xam ne moo nekk ci téereeb yàlla bi allahu akbar ndax mooy source première source ci l'islam asl asl bi nga xam ne ijmaa da dafa am usul yo asl bi dafa am yoo xam ne ijmaa la ci boroom xam-xam yi muy alquran moo nekk ci kaw mu ne ko kon ci loolu lay àttee loolu lay xool ndax xew-xew bi xew est-ce que suñu boroom subhaanahu wa taala wax na ci dara ci alxuraan ma àtteelu bu dee wax na ci ma àtteeloo fa in lam yakun bu dee damaa xool ci alxuraan gisuma ko fa bi ma qada bi rasulullah sallallahu alayhi wa ma àttee ci li nga xam ne loolu la yonent bi alayhi salatu wasallam àtte woon kaay bu mel noonu fa in lam yakun fi ma qada bi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam na yonent bi alayhi salatu wasallam ne ko waa euh, loolu noonu muy loolu la gaaral xew-xew boobu gis nga xool nga ci alxuraan amu ci te tamit newul ci li yonent mi alayhi salaatu wassalaam eh, eh, eh, àtte nag looy def mu ne ko ajtahudu ra'i wala alu mu ne bu boobaa nag ma def ijtihaad mooy effort d'interprétation gis nga xoolal ijtihaad xoolal xoolal xoolal gis nga affaire succession bi mooy mujtahid bi il faut mu maîtriser alxuraan en tout cas maîtriser li nga xam ne mooy tourner aaya yi nga xam ne ak li suñu boroom wax autour de question bi mu war a traiter waaye mu xam yonent bi alayhi salaatu wa salaam ana lan la wax ci question bi mu war a traiter bu boobaa ndax bu dee xam na yooyu yëpp moo koy may mu mën a ci li mu bagage yi mu am ci alxuraan ak sunna mu man ci nag def effort d'interprétation boo xam ne du ci moom lay du du euh, génne mais ci source ñaari source yooyu falay mooy nekk balluwaay bi waaw akbar mu ne waaye nag bu ma ko defee mooy du dépasser loolu te tamit du ci nekk koo xam ne mooy ci lu mooy ne gis nga ijtihaad bi muy def ijtihaad bi muy def bu génn ci cadre alxuraan ak sunna même bu dee newu ci lépp mooy nekk base bi lii mooy ijtihaad mais du jàkkante ni ay neexul neexu neexum xel nefi naan wala ku tëb rek ñu ne gaa yi sujet boobu moom boroom xam-xam yeen ci xalaat yeen boroom xam loo xam ne lu leer ci alxuraan ak sunna nga naan ñu ngi ci ñu ngi ciy def ay ay ay ay ay ay ay ay boxus insha allah jamono yi ñu ciy def ay recherche yenn recherche mais lu leer nañ ñu naan boroom xam-xam yi loolu am na wax ban moo am wax man jamono man suñu jamono moom moom bu tuuranke mooy dafa am masala yoo xam ne dafa leer ñu ñëw léegi ci ginnaaw nga dégg ay nit ñu taxaw naan même loolu sax ay dafa am wute boroom xam-xam yi ñu ngi ciy xalaat fan moom te tamit laaj na ay ay ay yeneen études yu ciy def yan études yu yoo xam ne lu leer la lii la lii mooy mujtahid nii lay mel alxuraan sunna ci loolu mooy nekk source nee na bi ma waxee loolu yonent mi alayhi salaatu wasalaam daal di dóor sama dënn wa qaala alhamdulillahi alladhi waffaqa rasula rasulillah sallallahu alayhi wa sallam lima yurdi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne bi ma waxee loolu yonent mi alayhi salaatu wasalaam daal di dóor sama dënn ne alhamdulillah maa ngi sant buur yàlla alladi mi nga xam ne waaf waffaqa moo dëppale ndaw ndaw yàlla bi sallallahu alayhi bi sayyidina Mu'adh mii di sama ndaw man alayhi salaatu wa salaam maa ko yónni dëppale ko li nga xam ne moo gërëmloo ndaw yàlla li bi moom sallallahu alayhi bi mu koy yónni nag moom alayhi salaatu wa salaam di yónni sayyidina Mu'adh radiyallahu anhu Yaman ci xadis boo xam ne góor ña muy càllale bi ñu dëgër lañ te mu ngi ci imaam ahmad daldi na koy soloo ci musnad bi ah, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dane seydina Mu'aaz ndax Aasim ibn Humayd as rahmatullah aleyhi dane lamma ba'atha hun nabi mooy anna Mu'aaz ibn Jabal bu nettali ci Seydina Mu'aaz ne ba nga xam ne ci la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam yónnee ilal Yaman jëme Yaman yónni ko mission wu mu ne xaraja ci dafa génn moom alayhi salaatu wassalaam yuusihi di di ko dénk di ko defal ay ndénkaane mu ne wa Mu'aaz raakib bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam def lool yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ngi dox Seydina Muaz yéeg ci waruwaay bi ñuy dox di dem yonent bi alayhi salaatu wasalaam di dox Seydina Muaz yéeg allahu akbar allahu akbar mu ne wa rasulullahi yamshi tahta rahilatihi Seydina Muaz raakib mu ngi yéeg looloon da koo def ci ndigalu alayhi salaatu wasalaam yonent bi aleyhi salaatu salaam di dox topp ci waruwaay bi di dox ànd ak moom di ko gunge bi nga xamante ne nii ci la ko defal ndénkaane yi mu ko dénkaane te bokk na ci ndénkaane yooyu comme nim ñëwee ci saxiixayn ne ko innaka ta'ti qawman ahla jaahiliya ah, ahla kitaab mu ne ko yow Mu'aaz du ci xadiis bi mais ci ndénkaane yi ñëw na ci saxiix yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko dénk bi mu ko yónni yaman ne ko innaka dëgg-dëgg yow Mu'aaz tati da ngay dikkal qawman ay din ñoo xam ne ahla kitaab ay waa gens du livre lañ boroom xam-xam lañ nag ne ko boo demee ci ñoom li nga leen njëkk la nekk li nga leen di njëkk woo jëme ci moo ñu wéetal yàlla te bu ñu ko bokkaale dara buñ la toppee ci loolu nga jàll ci beneen muy ñu taxawal julli yeneen yàlla moo farataal ci yéen xamsa salawaat juróomi julli yoo xam ne ci guddi gi ci bëccëg gi bu ñu paree ci loolu buñ la fa yenoom ata'uka li dalik buñ la toppee ci loolu na nga leen xamal ne buur yàlla moo farataal ci ñoom azaka muy zakat joo xam ne moom lañuy génne jële ko ci seen way riche yi di ko delloo di ko jox seen way ñàkk ñi ci biir ndénkaane yi mu ne ko wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa baynahu wa bayna xijaab loolu ci beneen riwaay mu ne ko nag te moytul bi mu demee sax dana ko ci azaka yi boo demee bul jël li gën baax koo xam ne ay gàtt la yor bul xool gàtt yi gën ci gàtt yi nga jël loolu ne moom laay jël azaka déedéet jëlal li yemamaay te nag wa fattaqita na nga moytandiku ragal tey moytu daawatal maghlum ñaan yàlla koo xam ne danga koo tooñ loo leen jiite jiite mukk bu leen tooñ bul jël seen àq daal di koy moomale sa bopp wala li nga xam ne ñoom la yell nga daal di ñoom la yelloo nga daal di leen koy xaj wattaqi na nga ragal nag moytu da'watal mazlumi ñaan yàlla ku lay koo xam ne danga koo tooñ di la ñaan yàlla ndax kat fa innahu laysa baynahu wa bayna allahi xijaab ndax kat diggante kooku ñaanam googu ak buur yàlla amul ci ray mooy yàlla da koy nangu mën na ko nangu nag nu mu gën a gaawe mais na ko yéex am na ci benn riwaaye mu ne ko walaw kaana kaafiran même bu dee ne koo ngay tooñ yéeféer la même bu dee yéeféer la na nga moytu ñaanu kii ab yéeféer koo xam ne yaa ko tooñ ndax gis nga bu la ñaanalee bu la ñaanee yàlla ñaan yàlla waxoon naa la ne mooy ñaan yàlla lu bon dal sa diggan diggante yàlla ak ñaanam googu amul barrière direct la yàllay nangu mbir mi yàlla nag am na ñoo xam ne moom da leen di sa nastadrijuhum min haythu la ya'lamun li mu wax da leen di jay bàyyi leen ndànk ndànk ñu nekk nekk hatta ila farihu ba ñu kontaan jàpp nañu ngi ci dara ndax lu ñuy gën mooy yàlla seen affaire di gën a dox axadnaahum baxta ma jàpp leen nag ci ci ci ci këf gaaw loxo ci poos te dootuñ mën dellu kon nag mu ne ko moytul ñaan yàlla ak aji ku ñu tooñ ndax kat ak ñaanam digganteem ak boroomam amul barrière Allahu akbar moo tax nekk kilifa képp ku féete sa suuf moo xam jiit nga kër nga yor sox soxna nga am day doom lépp moytul ñaanu koo xam ne yaa ko tooñ ba pare di ko punir kon ndénkaane yooyu même bu dee fii leeralu ko am nañ foofu bokk na ci liñ ko ndénkaan bi mu paree mu ne ñëwaatee ci xadiis biñ la wax sànk nga xam ne rijaalu siqaat mu ngi ci musnadu imaam ahmad comme ni ñu ko waxe léegi rahmatullah aley mu ne bi paree ci ndénkaane mu ne ko yaa Mu'aaz ne ko yow Mu'aaz radiyallahu anhu innaka yow kat an laa talqaani ba'da aami haadaa ne ko kat amaana doo dajeek man doo dajeeg man doo doo dajeeg man ginnaaw sa at nii mooy tey yeneen ci ma lay saatu saa ma ngi dox Seydina Muaaz yéeg ci waruwaay wi ñuy dox mu ndénkaa defal ko ay dénkaane ba pare ne ko amaana nag an laa ne ko doo an laa talqaanii doo dajee ba'da ami hada doo doo dajee teel man mukk ci kaw suuf comme nii ngay dajeeg man nii nii ñu nekke woon mu ne ko wala allaka amaana an tamurra bi masjidi wa qabri ne ko nag amaana yow Muaz nga daldi romb amaana nii ngay demee nii ñuy tàqale ko nii daje bu mel nii moom amaana dootuñu ko amati maag yow fii ci kaw suuf amaana tamit nga daje an tamurra boo fi ñëwatee boo ñëwaatee Medina gii ngay jóge di dem Yaman nga daal di romb bi masjid yi sama jàkka ji nga romb ko wa xabri ak sama bàmmeel fii ci mo fii nii bi mu waxee lool Mu'aaz fa baka Mu'aazun jasha'an li firaaqi rasulillah sayyidina Mu'aaz radiyallahu anhu daal di jooy ndax mét tiis wu ko dugg la fekk mu ngi nii di tàqale ko yonent mi alayhi salaatu salaam te nee ko amaana dootoo dajateeg man nag te boo fi jaaratee di nga ñëw romb sama jàkk ji rombaale sama xabru mu mu daldi jooy moom naa Muaz mu ne ko nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko laa tabki ya Muaz wa innal bukaa min ash-shaytaan ne ko Muaz bul jooy xam nga loolu moom lu la mu leer la ne yaa ngi def ki nga gën a ci kaw suuf doo koo ko gise nee la boo boo fi ja boo ma yool tey la mujjee gise boo fi jaaratee dangay romb sama jàkk ji romb sama xabru muy jooy mu ne ko bul jooy moana ndax wa innal bukaa ndax jooy kat mina sheytaani jooy yii nii ci sheytaani la jël mooy ne euh, jooy xam nga yeneen ci maanaam sax sax lislaam day tere chaque jour di xotti sa kii say say say poche di yooxu wëy fu ma jëm ak wëy yal naa naa kii wëg fu ma jëm ak yu mel noonu loolu lislaam da koy tere di mbéj sa bopp ak di yuuxoo ko def li ngay def loolu lislaam da koy tere euh, mais bu dee jooy yoo mais nekkul na dañuy tere jooy du tout comme la nga la ko Seydina Abdurrahman ibn Awf ba doom ji di Seydina Ibrahim alayhi salaatu wasalaam génnee àddina yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu gis muy jooy mu ne ko ah dangay jooy mu ne ko lii yërmande la mu ne ko loolu yërmande la innal qalba mu ne ko de bët yi ñooy jooy xol mi daal di nekk ci njàqare ci tiis ndax wa inna bi firaaqika yaa ibrahim la mahzunun ko ñun de yow ibrahim di doomam jooju tàqale koo gi ñu tàqale koo nii ci yaa ngi di génn àddina lu ñu njàqale ci lool moo tax du jooy yépp lu ñu tere kon mu ne ko bul jooy yow Muaad ndax innal bukaa min ash-shaytaan Allahu akbar loolu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon Seydina Muaad léegi nag pour gàttal ginnaaw bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam génnee àddina Seydina Muaad bi mu ñëwee jamonoy Seydina Abu Bakar ñibbi si fekk ko fa euh, Seydina Muaad radiyallahu anhu dafa demoon fi nga xamante ne mooy Sham fa la nekkoon daldi doon demoon ci jihaad ji àndoon ak Seydina Amir ibn de ibn al-Jarrah Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah radiyallahu ta'ala anhu ba foofu fa la génne àddina ci Taa'un di peste bu fa amoon fa la génn àddina moom Seydina Muaad nga xam ne am fa shahaada comme li yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon te ne loolu bokk na ci li nga xam ne shahaada la moom ba mu ko yëgee xam ko am na yoo xam ne sax moo ko riwaaya moom Seydina Muaad radiyallahu anhu dana yonent bi alayhi salaatu dana du fa yàlla ñaan yàlla ne yàlla na nga ma yàlla yàlla na nga ma <coughs> jox waa kër Mu'aaz nga jox leen ci seen part bu mat sëpp ci lii moom nag bi mu nee foofu mu ngi ne woon Hims moom la ñuy xamee tey ci Homs moom la xew-xewu jamono Homs doon jàngale foofu nekkoon jeune boo xamante ni saxaaba ya fa newoon comme li Abu Muslim al-Xawlaani rahmatullah alayhi naka noon Abu Salamatul Xawlaani naka noon Aïdullah di alxawlaan yi ñoom ñépp solo ne dugg nañ mosquée Hims foofu gis saxaaba yu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñuy jàngale di wax xam-xam seen biir waaye bu amee dara lu leen te nee ma gis ca wet ga am benn shaab koo xam ne ab jeune la euh, yéen yi ñuul ba pare baraaqu sanaya comme li Abu Salama al-Xawlaani wa nga xam ne sàkkare yàlla bi bu muuñee mel ni dafa leer di étincelle nee mu ngi toog nag waaye ñoom saxaaba yooyu bu ñu amee problème ci benn masala ci moom la ñuy ñëw ci jeune boobu nee na man bi ma gisee lool ma ne mais kii mooy kan jeune bi nga xam ne moom lu lënt ci ñoom rek ñoom lañ koy laaj moom lañ koy laaj ñu ne ko kii de mooy Mu'adh ibn Jabal moom Abu Salama al-Xawlaani nee na ma sopp ko ci saasi noonu la ne woon moom Seydina Mu'adh keroog nag bi nga xam ne ci la ko peste bi e, jàpp ba muy génn àddina dañ ko ne mu daal di leen e, dénkaane comme ni ñu ko gise woon ci tarjuma Abu Sal e, Abdullah ibn Salam radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne ba mu ko waxee euh, ñu ne ko ngi dénkaane bi mu ne leen xam-xam de xam-xam mu ngi palaasam sàkku leen ko ci mu siteel leen ñoom Abu Darda Abdullah ibn Mas'ud euh, waaye Abdullah ibn Salam ne ñooñu man ngeen moom bi nga xam ni ak dégg naa yonent bi muy Salmaanul Farisi Abdullah ibn salaam abul Darda ak Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Salam mi nga xam ne dégg naa yonent bi alayhi salaatu wassalaam naan moom laa dégg <coughs> mu ne moom ci waa àjjana la bokk ah moom nag Seydina Muaaz radiyallahu taala anhu kon foofu la génne àddina am na ñoo xamante ni boroom xam-xam yi nag ci jamonoy Seydina Umar ibn al-Khattab ñenn nee nañ ci dix-septième année bi am ñu ne ci dix-huitième année bi am na ñu ne yonent bi moom alay moom Seydina Muaaz bi génn àddina trente-deux ans la amoon am na ñu ne trente-deux ans la amoon waaw trente-deux ans am ñu ne trente-trois am ñu ne trente-quatre am ñoo xam ne dañu ne trente-quatre la amoon kon gis nañ ne dañu wute waaye nu mu ci man di demee mooy trente ni génn ko woon Allahu akbar Allahu akbar moom mu ngi génn àddina kon noonu la génn àddina la ca Hims foofale ca Shaam euh, radiyallahu anhu saxaaba yi radiyallahu anhum nag ku mel ni Abdullah ibn Mas'ud def na ci moom euh, seede yu am solo ndax Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dafa nekk ak taalibeem yi mu ne inna Mu'aadan kaana ummatan qaanitan lillaahi xaniifan walam yaku minal mushrikiin dane dane moom euh, seydna abdullah ibn mas'ud ne inna mu'aadan seydna mu'aad bi mu génnee benn bés mu toog di jàngale moom abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu mu ne mu'aad de dafa nekkoon inna Mu'aadan kaana umma moom de Mu'aad umma la woon mooy royukaay la woon qaanitan koo xam ne dafa dafa toroxlul borom bi di jaamu yàlla walam yaku minal mushrikiin te bokkuloon ci ñi nga xamante ne nii dafa nekk koo xamante ne nii te masula nekk koo xam ne dafa euh, day bokkaale xam nga lii aaya la boo xam ne yeneen borom bi subhaanahu wa ta'aala Ibrahim no moo tax bi mu ko waxee Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu euh, taalibeem yi ne ko dangaa juumde inna Ibrahima mu ne inna Mu'aadan kaana ummatan qaanitan lillahi haniifan wa lam yakun minal mushrikiin ñu ne ko dangaa juumde taalibe yi ne ko sëriñ bi hmm? dangaa juumde inna Ibrahima ñu wax ko ko mu daal di répété waat ne inna kaana ummatan qaanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal taalibe bi ko interpellé di Farwat ibn Nawfal bi mu waxee lool Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ne ko innal umma mu'allamul xayr wal qaanit al muti' wa inna Mu'aadhan radiyallahu anhu kaana kadhaalik Allahu akbar mu ne moom imaam ad-Dahabi daal dina koy solo daal di koy xaakim solo ko wéral ko imaam ad-Dahabi ànd na ko moom imaam al-Buxaari indi na ko ta'liq ci suuratu Naml tafsiiru suuratu Naml nu ibn Nufayl di taalibe Seydina Abdullah ibn Mas'ud ne ko dangaa juum de inna Ibrahim mu répété waat ne ko inna Mu'adh ne ko est-ce que xam nga ne ko Mu'adh laa waxuma Seydina Ibrahim ne ko xam nga lan mooy umma bi aaya boobu bi wax mooy muallimul xayr mooy koo xam ne day jàngale yiiw wal xaanit xam nga xaanit mooy lan al muti' mooy ki nga xam ne day topp yàlla zaahiran wa baatinan ci lu feeñ ak lu mu ne wa inna Mu'aadan te Seydina Mu'aad radiyallahu anhu kaana kadhalika nii la meloon am na ci beneen riwaaya imaam Abdullah ibn uh, uh, Mas'ud radiyallahu anhu dane wa kunna nushabbihuhu bi Ibrahim mu ne ñun saxaabaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam dañu doon niroole Seydina Mu'aad naan moom mooy Seydina Ibrahim dañu niroo ci lépp loolu lañ ko doon wax kon kooku mooy Seydina Muaz ibn Jabal génn àddina ci dix-septième wala dix-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di Seydina ci xilaafa Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa mathwaa